bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayid alawalina walaxirin sayidna wa xabibina wa shafiina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafa al muhtadin wa ala tariqati al faizin amma ba'd qala ash-shaykh al-haji Malik ibn Usman alayhima ridwanu rahman بسر هذه الأسامي صلين على سيدنا الحامد المحمود الله الفاتح المغلق الخاتم ما سبق المصر المكلم خير الخلق الله الناصر الحق بالحق الجلي وإلى صراطك المستقيم الهادي الله ثم على الآل حق قدره قدر مقداره عندك العظيم يا الله loolu saar Faatiha la bu nu waay du dëgg ah euh, jotaay yi weesu gisoon nañ turu yàlla yi asmaa asmaa'ullaahil husnaa waaw gis nañ ko waaw voilà waaw gisoon nañ ko dina ko continuer woon ci après quoi kon gis nañ tur yàlla yi maanaam mooy quatre-vingt-dix-neuf yi gis ngeen numéro hmm. waaw mooy nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci xadisu bu nekk ci saxiix yi mu ne inna lillahi tis'un wa tis'una isman mi'atan illa illa wahida man ahsaha daxala al janna sa borom mu ne buur yàlla subhanahu wa am na juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti tur nit mën na wax ne quatre-vingt-dix-neuf ah oui nombre bi la ci jublu mu ne téeméer yu manqué benn maanaam muy wane ne vraiment nombre bi nag la ci jublu bi pas c'est pas que ni bëriwaay bi mais nombre bi la ci jublu kon quatre-vingt-dix-neuf lañ précisément képp ku leen peeg da ngay def aljana képp ku leen peeg da ngay dugg aljana man axsaahaa daxalal janna am na riwaaya bu nekk ci Sahih Bukhari rahimahullah mu ne man xafizahaa daxalal janna ku leen mokkal day dem aljana mu nekk xéewal gu màgg boo xam ne sa borom subhaanahu wa da ko def ah, xéewal gu rëy gu rëy rëy am na sax benn mbokk taalibe nee na benn jour dafa wax ne Taysiir de ku ko mokkal dem àjjana <laughs> am ustaas dégg ko suñu benn suñu ustaas la woon sax dégg ko wër voilà ki li mu wax jaaduwul ndax nee na tey siir ku ko mokkal day dem aljana tout ça <laughs> mu ñëw di ma ko wax nag ne ma man ci pourtant bi ma koy wax fi ma ko tegoon fenn rek la mooy comme quatre-vingt-dix-neuf yi ñu ngi ci biir te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ne quatre vingt dix yi ku leen mokkal day dem aljana loolu rek moo tax mu wax ko jubluwuma ci ne jubluwuma ci leneen lii rek a taxoon mu wax ko Ah. <laughs> maanaam euh, léegi mu des ñu xam peeg ko ndax mokal gi kese la wala peeg ko maanaam xafiza baatu xafiza ndax mokkal kese la wala wottu la maanaam mokkal ko ànd ak préserver en même temps sens yi ci nekk te ko di sàmmanteeg moom mooy ahsa ku ko peeg ah amaan na ne mokkal gi moo tax ñuy wax ndax riwaaya bi ñëw ci man xafisaha ku ko mokkal mais li nga xamante ne moom moo ma mata xool mooy quatre-vingt-dix-neuf yooyu yan lañ est-ce que exactement yii ñëw ci Taysiir la wala quatre-vingt-dix-neuf la yoo xamante ne yu précis yu ñu xam wala quatre-vingt-dix-neuf la yoo xamante ne n'importe quel quatre-vingt-dix-neuf tour yàlla rek da koy daal di remplir da maanaam boo ko mokkalee da nga koy daal di xam bu ñu seetloo bu baax dañuy gis ne am na xadis bu ñëw sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah boo xam te ne wax na quatre-vingt-dix-neuf tur mais xadis boobu ah, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu bari dañ jàpp ne dafa daif am na nag ñu wax ne xasan na mais ñu bari dañ jàpp ne dafa daif maanaam mooy wérul kon ce qui veut dire que ni comme wérul mën nañ ci sukkandiku ba jàpp ne quatre-vingt-dix-neuf yii rek la te quatre-vingt-dix-neuf yooyu léeg-léeg dañ ci gis yoo xamante ne ñu ngi ci nekkuñu ci taysiir bi am na yu nekk ci taysiir bi yoo xam ne nekkuñu ci yooyu ni ki noonu bu ñu xoolee téere yi nga xamante ne moom la nit ñi di bind di ci waat tur yàlla yi soo leen seetloo da nga ciy gis dañ ciy bind quatre vingt dix mais kenn ku ci nekk ak li ngay indi maanaam day am yoo xamante ne ñëpp dañu bokk indi ko comme par exemple ar-rahman rahim malik quddus salaam mu'min muhaymin aziz jabbar mutakabbir xaaliq bari musawwir wahhab razzaq fattah alim qabid et cetera yooyu gars yi koy bokk di indi mu am yoo xamante ne ñenn ñi dañuy indi yenn yi duñ indi ci des comme diggante waaxit ak axat am na ñoo xam ne dañuy indi waaxit kese axat dootu du ñëw wala axat kese waaxit du ñëw mais bu ñu xoolee alquran waaxid ak ahad indi na ko maanaam waaxid ak ahad par exemple am na ñoo xamante ne par exemple dañuy dugal kaaf yi am ñu dugal abat al abat et cetera maanaam dangay dindi benn remplacer yeneen et cetera ala kulli xaalin moo tax mas'ala bi nekk mas'ala ijtihadiyya maanaam mooy loo xamante ne la ijtihadiyya la. nit ku nekk borom xam-xam bu nekk yaay xool selon li nga gis maanaam yan quatre-vingt-dix-neuf nga jàpp ne yii la yelloo ñu doon ko parce que su fekkonte ne quatre vingt dix la yu précis kon wuute boobu du am te ce qui fait ni borom kon bu boobaa bi nga xamante ne moom mooy bi nekk ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah boobu rek la ñëpp di jël ñëpp bokk ko mu nekk 99 am na ñu ci boole par exemple muntaqim am na ñoo xam jàpp nañ ne muntaqimu du tur ci tur yooyu Euh, li nga xamante ne daal maanaam moom lañ bëggoon préciser foofu yaa ngi dégg mooy nag quatre-vingt-dix-neuf yi ay tur la yoo xamante ne euh, maanaam ijtihaad yi la maanaam borom xam-xam mooy xool rek yi nga xam ne moom la jàpp ne yii quatre-vingt-dix-neuf la mu mu téye leen moom mokkal leen fexe tamit ba maanaam taalibe yi jàpp ko et cetera wala yu mel noonu. ba nga xamante ne li nga xamante ne moom la ñu mën a yaakaar njort ko ci suñu borom subhaanahu wa taala mooy ne quatre vingt yu mën a doon ci tur yàlla yi soo ko mokkalee insha allah dafa fekk ne yàlla dafa nam nga bokk ci waa aljana mu am beneen mbir tamit boo xamante ne mat naa bàyyi xel mooy est-ce que c'est parce que damay mokkal quatre vingt dix yi rek que léegi lu ma neex laay def ndax dafay dem aljana boobaa dañ naan la quatre-vingt-dix-neuf yi boo ko mokkalee te jéemuloo sàmmonteeg li nekk ci biir tur yi jéemuloo mel maanaam comme niñ wax nga jéem ko incarné li nga xam ne moom nga ciy incarné li nga xam ne moom mooy wàll bi nga xam ne moom la mbindee fi doomu aadama bi war a mën a dox war a mën a jëfe ci wàll boobu su fekkee sàmmonte woo ak loolu <coughs> bala ngaa dee da nga koy fàtte bala ngaa dee danga nga koy fàtte ah, wala bokk yàlla namul nga dem aljana daal doo ko doo ko xam doo ko mokkal wala bokk yàlla namul tamit nga dem aljana boo ko mokkalee da nga ko fàtte maanaam kon mokkal ko garanti bu dëgg ah, li nga xamante ne tam moo mat a bàyyi xel mooy borom bi subhaanahu wa taala turam yi ak melam yi dañoo bari moo tax am na sax xam nga waxoon nañ la ne euh, wala noonu woon fii sama borom subhaanahu wa taala bokk na ci yi huwa ak allah ci quatre-vingt-dix-neuf yi nii ñu lim boo leen leen compter rahmaanu rahim malik qudus et cetera ba mu jeex ba ci saburu bi da gis ne quatre vingt la li doy waar nag li yéeme en am na temps yi ku ma déggoon ci ci mbooloo bi dafa da xaw ma ba xam ñu ngi fii te wala dama fàtte kan la mu ne diw sàngam day gis naa ko ci tele bi keroog mu tari quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla yi mu yéemu ci euh, euh, ma gis am ku ñu àndaloon wala ñu ñu àndaloon tamit ku ci yéemu ci le fait waa ji mën a taxaw tari quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla yi <laughs> ma mais man tamit maa ngi yéemu maanaam man maa ngi yéemu mais man li ma yéemu mooy ñoom ci seenu yéemu parce que nan la nit di jànge taysiir pendant ay années di taxaw di yéemu ci nit ku mokkal quatre-vingt-dix-neuf yi te moom ay années ñu ni muy muy jàng taysiir waaye mi ngi yéemu ci nit ku mokkal quatre-vingt-dix-neuf yi quatre-vingt-dix-neuf tur yi nekk fii ah <laughs> subhaanallah loolu moo gën a yéeme en fait loolu moo gën a yéeme que ko maanaam mokkal quatre-vingt-dix-neuf yi loolu yéemewul li yéeme mooy yow nga di ko jàng pendant des années quatre vingt yi di ko tari tout di ko lire tout ah pendant des années ou chaque semaine presque nga lire ko <laughs> après nga yéemu ci ku ko mokkal moom looloo gën a yéeme ah <laughs> waaw <laughs> ala kulli xaalin euh, war nañoo def def yitte daal maanaam di waaw yitte bu kaw parce que imaginer chance bu tol noonu lii boo ko mokkalee da ngay dem aljana yonent bi sallallahu moo ko garanti yow nga mën a toog lii nga xamante ne boo toogee lan maanaam boo ko tàmmee jàng boo toogee eh, eh, dix minutes wala vingt minutes maximum nga mokkal quatre-vingt-dix-neuf di ko dala ci yàllaahu rahmaanu yaa rahiim ba ci sabuur yaa rabbana loolu rek la <laughs> même pas dix minutes boo toogee di ko jàng di nga ko mokkal boo ko ta comme tàmm nga ko jàng hmm? waaw wala waaw way bi yàgg nga ko dégg Euh, léegi mu des beneen affaire fii mooy sama borom subhaanahu wa taala turam yeeg meloom yi da ngeen di xam ne yamul ci quatre-vingt-dix-neuf yi allah biñ la wax ne la mooy tur bi gën a mag ci zahir mooy tur yàlla bi gën a mag ci lu feeñ bokkul ci quatre vingt dix yi xam ne tur la buy tegtale ku fi nekkul du dégg moom te ci maanaa boobu ndax day junju zaatul ilaahi maanaam li ñu naan essence l'essence divin tey bu ma nee euh, nekk nekk maanaam zaat jëg dëgg-dëgg firi bi peut-être mooy maanaam nekk nekk ji maanaam tey bu ma nee euh, euh, buñ tuddee nit la fait que mu nekk moom ci jëmmi boppam nekk nekk googu nekk nekkam moom maanaam existence am moom maanaam moom ci boppam zaat essence am essence ah, nan ah. voilà bu ne <laughs> euh, euh, bu ma ne man digg dëgg man maanaam man dëgg dëgg dëgg dëgg man maay kan loolu mooy essence waxoon nañ la ko bi ñu koy tàmbali pour nga xam à peu près parce que jëmm ji nga yor jëmm ji loolu du essence parce que mën nañ imaginer nga nekk essence mooy loo xamante ne mënuñu laa imaginer sans ñu imaginer loolu li nga xamante ne mooy tax essentiellement nga nekk loolu moom mooy tax nga nekk dëgg-dëgg tey bu buñ nee la te loolu sa ruux la du leneen sa ruux la ndax sa jëmm ji sa jëmm ji mën nañ imaginer nga yoroon beneen jëmm ah du dëgg mën nañu mën nañ imaginer nga gënoon a xees tuuti wala nga gënoon a ñuul tuuti mënoon mën nañ imaginer nga gën a gàtt tuuti wala nga gën a njool tuuti loolu yëpp mënoon na ne alors que essence bi maanaam mënuñoo imaginer nit ki sans moom maanaam mooy nekk-nekkam dëgg-dëgg loolu bu ñu nee huwa ci loolu lay dellu ci xadara boobu lay dellu maanaam ci nekk teef borom bi subhaanahu wa ba mu nekkee moom kese maanaam ba pare nekk en tant que sans tour sans melo maanaam te maanaam mooy te tour yeeg melo yëpp buñ ko buñ ko xooloon mais gis rek def abstraction ci loolu yëpp jëmm ji rek borom bi subhaanahu wa maanaam ak nekk-nekkam ci boppam loolu mooy ak zaat moo tax huwa dans ce sens là day nekk tur loolu moom moo tax comme ci ixlaas sourate ixlaas boo xoolee da ngay gis ne danaan xul huwa allahu ahad ah. parce que dañoo laaj gaa yi dañoo ñëw ne yeneen bi sallallahu alayhi wax nañ ko ci jotaay yu weesu bi ñu wax ci al waahidul ahad wala samat yoonu sama borom ne ne yeneen bi sallallahu wax ñu sa borom nu mel parce que yow borom bi ñuy wax ñun suñu yàlla yi ngay critiquer yëpp léegi dañoo bëggoon xam waa d'accord wax ñu léegi yow sa yàlla bi nga bëgg ñu jàmm ko nan la mel est-ce que yàlla bi weñ la walla or la wala dénk la wala lan la maanaam dañoo bëggoon xam yàlla boobu nan la mel mu ne leen mu ne ko xul waxal ne leen huwa moom loolu mooy baat daraja bi nga xamante ne ku xam yàlla dëgg dëgg dëgg moo ko mën a comprendre nga xam ne boo nee moom rek xel bi automatiquement day dem ci kan ci yàlla munu ko jéggi dem ci keneen parce que moom yàlla rek la considérer mun a huwa su fekkente ne huwa boobu boo bëggee mu gën la ko définir neel allah wax nañu allah lu muy tekki ah mooy nekk gi nga xamante ne maanaam nekk-nekk nekk-nekk gi nga xamante ne existence bi nga xamante ne moom ak existence am dafa obligatoire mënul ñàkk exister ba noppi maanaam kon nekki nekk bi nga xam ne existence dafa obligatoire nga xamante ne moo fi amal lépp lu am ba pare mu ràngoo mbooleem melo yu rafet yi melo mboolem tur yu rafet yi ak melo yu màgg yi kooku mooy Allah ba pare denc mboolem ayib mboolem manquement kii mooy Allah allahu boobu nag boo bëggee xam mooy kan mu ne la ahad kenn la hmm? kenn la wala lenn la waaw lenn la maanaam amul biir amul biti amul hmm? waaw amul ay amul ay membre comme parce que nit ki mun na nekk kenn mais du nekk lenn parce que dafa am ay membre am na bopp am na tànk am na bët am na loxo am na et cetera nga ne allahu samadu nga dellu si waat boo xamul allah bi ma la wax nga ne as-samadu moom mooy ngënk bi mooy koo xam ne amul biir amul biti loolooy ngënk mooy koo xam ne amul biir amul biti dafa nekk rek lam yali maanaam ba pare mooy ki nga xam ne as-samadu mooy ki nga xam ne moom lañ ñëpp yaakaar di dem ci moom di jublu ci moom te moom soxlaalu kenn dara te ñëpp dañ ko soxlaal mooy as-samad mooy ki nga xamante ne moom mooy sang bu mag bi nga xamante ne moom mooy delluwaayu ñëpp lam yalit juru kenn wala mu latte kenn juru ko maanaam jugewul ci dara amul dara lu juge ci moom quel que soit le processus dara jugewul ci moom moom jugewul ci dara wala mu yekkul la ko ku fa ba pare amul nawle amul kenn amul dara tamit lu mel ni moom en genre am amul moom amul genre du dëgg ci kaw loolu kon bu ñu waxee huwa moom dañuy xam ne dafa nekk ci dayak nëbbutu moom yàlla subhaanahu wa ta'ala nga xam te ne kenn xamu ko kenn mënul am accès ci moom noonu nag li xam ne kenn amu xamu ko kenn mënul am accès ci moom noonu la ay turam yeeg melam yi dul jeexe waaye li muy nëbbatu nëbbatu nëbbatu dafa feeñ aussi comme ni nga xam ne lañ ko wax moom mooy zahir comme ni mu nekkee baatin di ko nëbbatu mooy ak zahir mooy ci feeñ di ñu feeñoo ci façon yépp moo tax àdduna bi en réalité dara amu fi lu dul produit yi turam yeeg melom yi produit turam yi ak melam yi rek ñoo fi nekk ah, lépp loo xamante ne gis nañ ko fii ci kaw suuf sama borom subhaanahu wa taala moo ko amal te turam bu nekk dafa am nu muy manifesté woo ak nu muy appliqué wu bu ñu xoolee ah, comme niñ ko gisee ci tur yi ñu weesu yépp su fekkente ne xam nga turu yàlla yi yii nii li mu lay permettre mooy loo gisati dañ ciy gis borom bi subhaanahu wa taala ak màggaayam ba pare dangay comprendre baatu laa ilaha illa bi ñuy wax jaax wax laa ilaha illa allah amul benn buur boo xam ne yelloo nañu jaam ko wala koo xam ne existence am dafa dafa am existence am dafa war ku dul yàlla moom rek mooy ki nga xam ne yelloo nañu jaamu ko ku ko jaamu mu indil la njariñ te ku ko jaamuwul tamit lor rek la lay indil moom rek moom mooy al moom mooy yàlla kooku rek la allah sama borom boobu subhaanahu wa moom mooy ki nga xamante ne turam yi daf koo feeñal daf feeñal turam yi yërmandeem surtout yërmandeem nga xam ne boo xoolee allah après rahman moo ëpp doole après rahim ndax yërmande ci la mag ci la bindee asamaan si ak suuf si ba pare dafa am lu ñuy wax jalaal ak jamaal comme ni ñu ko waxee dafa am lu taar mooy boote bi ak li ñuy wax jalaal ya mooy majesté bi yëpp daf koo am beauté boobu nag taar googu moom la feeñoo moom la bindee àdduna bi ndax adduna bi amul majesté borom subhanahu wa ta'ala à cent pour cent bu fi feeñ sinon comme niñ la ko waxee woon adduna bi day day day seey waaye nit nag moom mooy ki nga xamante ne moo mën a incarner tur yàlla yeeg melo yi comme ni ñu ko waxee ah, bokk na ci li nga xamante ne tamit war nañ koo xam ci bu ñu yegsee fii nii ci wàllu tur yi mooy àdduna bi sama borom subhaanahu wa taala bi mu ko bindee ci turam yeeg meloom yi ba noppi dafa def lenn lu ci nekk di exprimer wu. di la wan ne yàlla kii la comme tey par exemple bu ma gisee bâtiment bi damay xam ne am na ku ko fi def donc man damay xam ne am na architecte déjà bu hmm, bu defoon plan bi et cetera ma xam ne am na koo xamante ne moom moo ñëw tabax ma xam ne am na ay maçon ma gis ne peinture bi kon am na peintre bu ko fi def et cetera adduna bi nag bi nga xamante ne moom la nekk ba pare yor ay facettes yu bari ci la ñu xamee ni borom bi subhaanahu wa taala lépp moom moom mooy mooy nga xam ne moom moo ko fi indi te it yooyu yëpp dañuy tegtale ci ay tur yàlla ak ay melom loolu moom moo tax tey boo gisee moo dégg xoola man huwa allazi adhaka wa abka huwa allazi amaata wa ahya wa annahu xalaqa zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna huwa allazi aghna wa aqna ah huwa allazi ahlaka aadan al-ula wa samuda ah, fama abqa sama borom subhanahu wa ta'ala nee na moom mooy jooyloo te mooy reetaanloo adhaka wa abka sama borom subhaanahu wa moom mooy jooyloo te mooy reetaan la adhaka wa abka ce qui veut dire que ni képp kuy jooy yow boo xamee yi lan nga ci gise boo gisee nit kuy jooy da ngay gis ne sa maanaam sama borom moo ko jooyloo moo tax aarif billah bi nitu yàlla bi bi mu amee lu ko metti affaire bu ko metti muy jooy ñu ne ko yow mu yàlla bu toll ni yow mu am lu la metti rek ngay jooy mu ne damaa xam ne sama boroom teguma lu ma metti lu dul pour ma wan ko ne ko damaa faible ci kanamam moo tax may jooy waaw waaw abdxaka moo abuka yenent bi sallallahu alayhi moom loolu la xamoon moo tax amoon na benn saxaba bu ñu doon wax eh, sayyidna Nu'ayman radiyallahu anhu nga xam ne dana reeloo yenent bi sallallahu alayhi wasallam lu bari moo tax sax ñu ne bi ñu ko bi bi mu bi mu génnee àdduna bi mu génnee àdduna dañ ko rob yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sax continué reetaan daal di ndeysaan no ay man moom day dund di ñu reeloo dee di ñu reeloo parce que moom li doon gis en fait du ne dafay gis ne rek day reetaan déedéet ne kii daf may reetaan la wala mais da doon gis ne boroomam subhaanahu wa taala mooy manifesté wu ci nit ki à travers maanaam ci moom à travers nit kii di ko reeloo moom loolu la doon gis ñu ne ko mais ku ree kuy kuy ku dee ku dee kuy dund di la reeloo ñun xamoon nañ ñu ayman quoi dadaal reetaan loolu ñi dadañu daal reetaan loolu bari mais daa mais xamuñu ku dee nan lay reetaan loo waate mu ne dafa de léegi ñu suul ko ñu ko bi ñuy dem malaaka yi nga xam ne ñoo waroon a ñëw di ko laaj sa ñëw rek mu ne leen mais yéen man ñi ma ñi ma rob demaguñ sax ngeen ñëw doo leen xaar <laughs> tuuti <laughs> mu reetaan yent bi sallallahu alayhi wasallam reetaan ni ndeysaan moom de dafa dund di ñu reeloo dee di ñu reeloo <laughs> yàlla ko yàlla yërëm ma ci jublu sans borom subhaanahu mu ne moom mooy loo mooy jooyloo adhaka wa moom mooy rey mooy dundal dund ak dee boo gisee ñuy awante amul kenn kuy dundal ku dul yàlla waaye amul kenn kuy rey réellement ku dul yàlla sabab yi tax nit di dee nag bari nañ mais yàlla moom mooy reye wa annahu xalaqa zawjayni zakara wal unsa moom moo bind nit ñi ñu nekk ay pair ñii ni góor ñii nekk jigéen loolu yàlla moo ko def amul kenn kuy tëral choix ci affaire boobu yàlla daal moo dogal loolu nekk ñii nekk ay góor ñii nekk ay jigéen xalaqa zawjayni zakara wal unsa min nutfatin idha tumna te lépp ci benn subhaanallah ci benn ndoxu góor ci lay amee ba pare ci benn rox mu jigéen lay dugg yépp ñoo yam maanaam ñoo yem roxum mooy euh, mbuus gi ëmb nit ñu fépp maanaam processus bi bii tax nit am doom ju góor ak ñi am doom jigéen benn la yàlla mooy tànn nag léegi après moo bindee mbir yi de telle sorte que mooy dogal saa yu bëggee ci nekk góor mu nekk góor su bëggee ci nekk jigéen ci nekk jigéen wa annahu huwa aghna wa aqna yàlla sama borom subhanahu wa moom mooy ki nga xam ne mooy woomalaate c'est-à-dire que nit koo xamante ne xam na dëgg-dëgg kan mooy boromam bu moom day gis loxol yàlla ci biir maanaam day gis ne yàlla mooy kiy joxe woo ma laate moom mooy ki nga xamante ne moom mooy téye ba de telle sorte kenn du am xam nga waxoon nañ ko mooy naafe mooy daar moom mooy mu'ti mooy kiy joxe mooy maaneew mooy kiy xañe mooy naafe mooy kiy jariñe mooy daar moo kiy loraate waxoon nañ et cetera kon loolu lay gis ba pare moo alagoon aadanil ula maanaam aad bu njëkk bi ñoom ak samuda yëpp bàyyiwu leen fi parce que ñoom dañ doon mooy yàlla kon yooyu ngay gis xoolal yent yàlla ibrahima alayhi salaam daf ne rabbi alladhi yuhyini ah, thumma yumituni naka la ko daf alladhi khalaqani fa huwa ah, huwa alladhi khalaqani naan thumma ah, allah kul aduwwun illaa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdini wa huwa alladhi yut'imuni wa yas wa yasqini wa huwa alladhi yumituni waaw wa idha wa huwa alladhi yumituni thumma yahmini wa idha maridtu fa huwa yashfini wa huwa atma'u an yaghfira li khati'ati yawma ddin sama borom subhaanahu wa moom mooy ki ma bind ba pare moo ma gir orienté maanaam yàlla ngay gis moo def loolu yëpp moo bind moo orienté moom mooy ki nga xamante ne moo ma dundal te moo may rey moom mooy ki nga xamante ne moo ma lan ah moo may dundal moo may jox may lekk moo may jox may naan yooyu yëpp ah voilà yàlla moo la jox nga naan <laughs> voilà dégg nga su feebaree moom moo mooy saafara sëñ bi waxoon na ko keroog waxul ne su ma feebaralee xam nga pourtant gis nga yëpp daf ni su ma yàlla yàlla moo may def lii moo may def nii mais feebar da ni man su ma feebaree moom moo may saafara ànd ak xam nañ ni kan mooy joxe feebar yàlla maanaam ndax teggin la ci bu ñuy wax ci diggante ak borom bi subhaanahu wa bu ñuy wax ak borom bi subhaanahu wa taala duñ ko askanale lépp loo xamante ne dañ see gis ab ayib ànd ak xam gi ñu xam ne lépp ci yàlla la jóge looloo tax ki nga xamante ne dëgg dëgg dëgg moom moo mit moo xam tur yi jàpp ko day gis tout le temps ne sama borom subhaanahu wa moom mooy def mooy def lépp moom yàlla lay gis à travers loolu tout su gisee dara day gis ne yëpp san borom subhaanahu wa mooy manifesté à travers loolu lu mu gis à travers loolu borom bi lay gis ne mooy manifesté wu ndax borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy jëf moom mooy wala allah ah, ah xalaqakum wa ma ta'maluuna yàlla moo leen bind yéen seen jëf yi xattaa jëf yi ngay jëf sax yàlla moo ko bind moo ko feeñal ci yow lépp sama borom subhaanahu wa ta'aala nga ci gis loolu nag nit ki su demee ba loolu moo tax suy zikkar laa ilaha illallah ah laa ilaha illallah boo koy zikar da ngay wer da ngay wasifa xadara da nekk ci leneen bi zikar laa ilaha illallah laa ilaha boo koy wax da war a jàpp ne nekk nga ci xadara boo xam ne maanaam da nga nekk ci situation boo xam ne dootoo gisati kenn kuy jëf ku dul yàlla yàlla rek mooy jëf boo boo ci nekkee dëgg-dëgg pour zikar bi jariñ la il faut nga am considération boobu que ni ndekete même man le fait que ma naan laa ilaha illallah dooley zikkar bi ak màggaay bi ak lépp yàlla moo ko feeñal génnee ko ci man li xéewal bu màgg la mu xéewale ma ma bokk ci ñu naan laa ilaha illallah ni ki noonu laa ilaha illallah kon boo koy zikkar nga gis ne adduna bi amul dara lu fi kenn ku fi def lu dul yàlla parce que yàlla moom ci boppam ci namm-namam bëgg-bëggam ak li ko coobareem ak xam-xam ak man-manam ci la lii xew di xewe amul leneen léegi mu des foofu tamit beneen volet boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la ci biir manifestation boobu da nga koy gis ba ci dund yi ñiy dund parce que da ngeen di xam ne expression yi nga xamante ne ñiy wax xam nga daf ni wa in xam shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum xamul dara lu dul mi ngi sàbbaal borom subhaanahu wa ta'ala ci di ko sant waaye yéen yéen ko déggul yéen a ko ko comprendreul ni muy waxe am na ñu ko yàlla may comme ni ko sëñ Fallou waxee woon ci conférence bi am na ñu yàlla may ñu koy mën di dégg mais du ñëpp mais li nga xam ne moom lañu war a xam mooy lépp lu am ci àdduna bi ci univers bi xam leen ne day sàbbal borom bi subhaanahu wa ta'ala da koy da koy sant ba pare day julli kullun qad képp koo leen lépp loolu leen gis day julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp wala day amul lu fi nekk lu ko dul def amul nit ko ñi ko yàlla may ni comprendre ko dañ koy comprendre ñi ci des duñ ko comprendre ñi ci des duñ ko dégg duñ ko xam mais kenn ku ci nekk selon sa nature yàlla am na lu mu dogale ci yow ngay sabbal borom subhaanahu wa ta'aala di julli ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp am na nag yoo xamante ne sama borom subhaanahu wa ta'aala da kaa feeñal nit ñi di ko dégg ci turam comme le fait que mu jël par exemple yenn animaux yu ci bari ñu yor form allah boo leen boo xoolee hmm? boo leen boo leen juutal gis ñu yor forme allah comme le fait que nit yor forme sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tur bi muhammad et cetera yooyu ay xeet la yoo xam ne sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy feeñal ci ñoom comme coquillage yi boo leen xoolee coquillage bu nekk boo ko xoolee ci biir dafa am ci kaw couleur ah bu weex ci suuf couleur bi xaw a jaune tuuti nga gis différence bi ñu bind ci muhammad coquillage yi ci àdduna bi yëpp noonu lañ mel ci biir euh, par exemple loolu yëpp ay feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa taala yoo xamante ne moom mooy feeñe à travers turam yu mag yi ak surtout à travers xaqiqatu Muhammad yi bi nga xamante ne ci moom la incarné woo mboolem turam yi ak meloom yi bu ñu xoolee tamit dañuy gis tamit ne animaux yi ci seen bopp bu ñuy wax même nit par exemple nit ki dañuy gis intonation yëpp daf koy defee ci turu Allah mais ci suryaani maanaam langue bi nga xam ne mooy langue originale bi nga xam ne mooy bi ruux yi di làkk moom la malaaka yi di làkk moom la mooy ah ah nga gis xam nga maanaam maam Adama alayhi salaam moom loolu la daan wax ah, la daan wax daan wax allah en fait allah arab la mais ah mooy suryaan yi mooy langue boobu nga xam ne ruux yi moom la ñuy làkk malaaka yi moom la ñuy làkk yu ndaw yi moom la ñuy làkk moo tax xale yu ndaw yi dangay gis ñoom dañuy mën a wax ah mais duñ mën a wax allah maanaam à ah, moins ñu màgg tuuti maanaam da gis euh, intonation yi nit ki su jaaxlee wala mu kontaan wala muy muy exprimer wu yëpp da gis ah ah, ah ah voilà ah ah voilà ah yëpp même yëpp day day day dugg ci biir ah allah maanaam yàlla boobu la maanaam mooy ndax mooy tur bi nga xamante ne mooy origine turu nit ñi mooy turu yàlla bi nga xam ne mooy bu gën a mag mooy allah mais ci suryaam yi mooy ci langue moom moo original moo tax boo xoolee yëpp day dugg ci biir même animaux yi. da ci gis ñoo xamante ne ci diggante eh, dañuy delluwaat ci huwa bi comme comme xaj yi nga gis wa wala huwa wala ah, ak ak yeneen animaux yëpp yi ngay gis noonu la ñuy noonu la ñuy exprimer woo soo seetloo da ngay gis tamit par exemple am na ci ñoo xamante ne euh, même am na ci ñoo huu ah, ah <laughs> et cetera maanaam yëpp day delluwaat ci turu allah ci turu huwa wala allah wala ah bi nga xamante ni mooy langue originelle bi nga xool tamit par exemple soo seetloo ah, nit ki su kontaanee moom lay wax su jaax su su tiitee moom lay wax su jaaxlee moom lay wax maanaam nga gis parce que lan parce que ruuxam mooy day exprimer wu aussi en même temps mu génn ci dënn bi ci xool bi ah ñëw ci ci ci gémmiñ gi da gis tamit par exemple Euh, yenn animaux yi nga xam xamante ne comme yenn kii yi nu mu tuddati hmm, yenn jaan yi dangay gis bu ñuy walla ah dangay gis ñuy wax xay ah xay du dëgg ah du dëgg ah ah <laughs> loolu ah ndax ndax ndax ndax lan maanaam xay yu mooy ki nga xam ne moom rek mooy kii dund ak dundam amul ah <laughs> amul cosaan amul amul fu mu tàmbalee dundam te dund ñépp ci seen dund lañu amee ci dundam la amee mooy xay yu gisoo waxoon nañ ko tur tur bi nga xamante ne mooy xay yu mooy tur yàlla bu mag bi nga xamante ne mu regroupé mboolem melo yi nga xamante ne maanaam mboolem turu melo yi xay yi lañ ne même xoolal euh, mbott mbott mbott boo ko déggee da ngay gis lan lay wax ah baax baax baax yi lay wax baax baax baax baax baax mbott doo ko gis mbott mu dee nii rek c'est c'est maanaam mu ñëw rek nga fekk ko mu dee noonu ci kaw c'est rare wa ah? <laughs> ba pare dañuy gudd fan loolu moo ko en fait turu yàlla bi nga xamante ne mooy wane yàggaayu maanaam ne borom subhaanahu wa ta'aala aji sax la maanaam baaqi maanaam moom la ñu <laughs> ah? may hu lay wax tur tur la ci suryaan yi ci turu yi la mais buy feeñ ci ñun ci ñun lañuy gis meew ah comme ñun ñun la la meew ah? mais en fait may hu lay wax ala kulli xaalis ah, soo seetloo kon maanaam yooyu yëpp day ware maanaam ne allah yàlla saa borom subhaanahu wa dafa feeñ ci nature bi ci univers bi ci ay turam ak ay melom turam yi dangay gis ne kon animaux yi sax lañ ko exprimer mais meloom yi dangay gis day feeñ fépp maanaam basaran tey boo gisee xéewal gi ni mu tasaaroowee sama borom may ñu ñuy nooy yi kii na xam ne ah, yàlla moo am yërmande d'ailleurs ñépp ko xam même yéeféer yi xam nañ ne yàlla dafa am yërmande dafa baax moo tax naan way le bu dëgg bu ñu jaaxlee xam nañ ni ci moom lañ war a dellu oh mon dieu <laughs> ah pourtant ànd ak ne nee nañ yéeféer lañ mais dañ ci dellu ci yàlla bu dëgg maanaam kon yàlla ci turam yeeg meloom yi daf ñuy feeñ ba pare dañu ci xam ne kon maanaam euh, lii yëpp da développement bi dama ko indi tëjee ko tur yi ñu jàng pour ñu comprendre ne maanaam pour ñu ñuy gis yàlla sans borom subhanahu wa ta'ala ak màggaayam ak turam yeeg meloom yi à travers lépp mu nekk une considération te xam-xam boobu bu xësee ba nekk ci yow nga incarné ko mën ngaa jëf sax benn affaire bu ndaw benn jëf bu ndaw nga tolloog ku jaamu yàlla ay cent mille ans te yow benn affaire rek nga jàpp benn benn benn zikkar rek nga wax laa ilaha illallah nga wax benn yoon nga tolloog keneen ku comprendre loolu jaamu yàlla pendant cent mille par exemple parce que solo ni sa xol mel maanaam considération bu mag ni yàlla ni nga li nga comprendre ci wàllu googu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala solo loolu ci la sa jaamu yàlla tamit da amee doole léegi kon gis ngeen secret yu bari yi nekk ci tur yi mu ne bi sirri ci secret yàlla maa ngi lay ñaan ci barke sirru haadil asaami xolal da ngay gis ne tur yi yëpp mu wax ba yegg si fii en fait baatu allahumma la la représente allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu mag yu tur yu rafet yi ak melo yu yëkkati ko yi xam nga allahumma allahumma miim gi day représenter mbooloo comme ni ñu ko waxee woon ndax xam nga hu biñ di wax ci allah nee nañ la haa day représenter ku fi nekkul buñ ne huwa mooy wane ni lan la masculin la buñ ne hiya yaa gi mooy wane ni lan la féminin la buñ ne huma mooy wane ni ñaar lañ buñ ne hum mooy wane ni ñoom ñu bari lañ du dëgg buñ ne na mooy wane ni ay jigéen lañ ñu bari mais xaag yi day wane lan ne nekku fi maanaam ku fi nekkul la léegi miim day wane ni ñu bari lañ moo tax allahumma miim googu nekk ci miim allahumma mooy yow maanaam mooy foofu moo dajale turu yàlla yu yëpp ak melo yi miim googu humma allah yow allah bi nga xamante nag ah daal di wax ma allahu ma boobu maanaam miim googu mu dëgg rek yow mi nga xamante ne yaa dajale turu rafet yëpp ak melo yëkkati fii yëpp yaa ko la dajale boo seetloo fi mu tàmbalee yallaahu rahmaanu ya rahimu ya malikul quddus ya muminu salaamu yallaahu ba kii ba sabuur ya rabbana dajale na ci allahumma mais chargé wu daf ci chargé beneen affaire mooy secret yi nekk ci biir moo tax mu ne bi sirri yàlla maa ngi lay ñaan ci barke haadil asaami yile tur yépp nga ne loo may ñaan lan ngay ñaan waxoon nañ la ci jotaay bi weesu moom lañ ko tëje ne nit ki selon ni nga mel sa làmmiñ ak say ñaan noonu lay mel foo gisee nit mu ñaaw làmmiñ xol bi noonu la mel boo gisee nit mu rafet làmmiñ xol bi noonu la boo gisee nit muy saaga da xam ne commencer xol bi commencé na yàqu muy saaga rek di saaga di saaga xol bi commencé na yàqu soo gisee nit muy wax wax ju rafet wax ju teey wax ju sell xamal ne xol bi ko baax na soo gisee nit ngay xool selon d'ailleurs sax xol bi ni mu mel da ngay gis waxam noonu lay mel maanaam ñaari nit mën nañoo wax même discours bi kii wax ko kii wax ko ñu yor même discours bi ñu wax mais boo ko déggee ci kenn ki ci kii par exemple ni mu lay touché wee te pourtant changé wul mot boo ko teg keneen ki bu ko waxee ni mu lay touché wee loolu différence bi ci xol bi la ne parce que bu fekkente ne wax ji dafa jóge ci xol day def impact ci xol moo tax nit ki su fekkente ne tey dafa mer wax nit lu ñaaw wax ko ko da ngay gis day def benn impact ci xol bi bu kontaanee wax ko lu neex da ngay gis day def impact ci xol bi et cetera mais su fekkente ne merul deful dara mu daal di koy wax noonu rek da gis ne waa impact bi da ngay gis du du rëy <laughs> lu jóge ci xol day dem ci xol <clears throat> ah, mu ñaan kon ci secret yi nga xamante ne ñoo nekk ci tur yi maanaam kon pour ñaan loo xamante ne daf koo amal solo parce que nit ki léegi su fekkente ne dangay gis muy ñaan àdduna yàlla yàlla sama oto bi yàlla sama kër gi yàlla sama soxna yàlla sama ah, ah, bagage bi yàlla sama marchandise bi waaye oh, yàlla sama liggéey bi kooku nitu àdduna la ndax àdduna rek lay ñaan bu dëgg mooy kon nitu àdduna la moo tax nit ku ne mën na natt boppam ci loolu nit ko maanaam koo xamante ne fu mu tàllalee loxoom di ñaan affaire àdduna la ñaan mooy moom nitu àdduna la def taxu bonul waxuñu ne bul ñaan sa biiru àdduna mais yow voilà xamal ni loolu yow niveau boobu nga toll ngir jéem a avancer du dëgg nit ki suy ñaan <coughs> di ñaan yàlla ah yàlla ah yow de mi nga xamante ne Euh, yàlla ñu ngi lay ñaan aljana ñu ngi lay ñaan ngi jéggal ñu suñu bàkkaar yàlla sama jikko yu bon yàlla nga dindi ko yàlla maa ngi lay ñaan jërëjëf na maanaam ngay ñaan loo xam ne ci àllaaxira la dañu xam ne yow nitu àllaaxira la waaye nit koo xamante ne yàlla man daal dama bëgg rek dama laa bëgg jege yàlla dama bëgg nga boole ma ci sa gaa yu baax yi yàlla dama bëgg nga boole ma ci yow yàlla dama bëgg nga boole ma ci ñi nga xamante ne maanaam ah dañuy am sa ngërëm ah yàlla man bu ma ñëpp meree ah te yàlla merewuloo ma rek kontaan yàlla bul ma mere yàlla nga sori ma yàlla nga teg ma ci sa yoon bu jub bi yow yooyu rek ngay ñaan c'est parce que nitu yàlla nga léegi mu des ki nga xamante ne moom buy ñaan boppam lay ñaanal ki nga xamante ne buy ñaan boppam rek lay ñaanal yàlla man de ah man de xam naa ni sama nangam bii ba ma ko defar lool ah, man de nàngam koo xam ne moom boppam rek saa yu ñaan boppam lay ñaanal c'est parce que cëram noonu la toll moom amul cër bu mag en amul cër bu mag boppam lay ñaanal. bu fekkee ne nit ki waaw man ak yàlla man daal man ak sama waa famille man ak sama doom yi ak sama njaboot waaw man ak samay ah, ah, sama sama sama ah, sa suñu waa kër man ak kii parce que sa responsabilité foofu la toll tane nga yaa tane individualiste bi ki nga xam ne moom il est totalement égoïste yaa ngaa ko tane mais ba tey foofu nga yem yow waaw mu def keneen ki yàlla man day euh, dama bëgg boo may may daal Euh, man ak waa daayira bi sama waa daayira man ak ñu ñu kii ah man ak sama mbokk yi nga xam ne ñun ci ñëpp ñooy ànd waaw yow tamit foofu nga yem ah yàlla maa ngi lay ñaan euh, waa dëkk bi yëpp daal jul kii nangam yow sa sa responsable foofu la yem waaw yàlla wala boog yàlla maa ngi lay ñaan te loolu dañ koy xàmmee tey bu benn affaire amee bu déggee ne Makka day accident am na fa da nga ah est-ce que ah ndax sénégalais bokku ci nga xam ne yow yow yow foofu nga toll sa cër foofu rek la toll <laughs> yow yow sa préoccupation yëpp mooy est-ce que maanaam dafa limité mais nag koo xamante ne yàlla jullit ñi ci àdduna bi yëpp ngay préoccupé wu ci ñoom sa cër foofu la gën a foofu la toll booy ñaan nga ñaanal jullit ñëpp ngay dem ba nga xam ne àdduna bi yëpp ngay ñaanal àdduna bi yëpp univers bi yëpp yàlla nga ñaan ñu mucc nga ñaanal leen xéewal nga ñaanal leen lu ne c'est parce que yow yow sa ah responsabilité daa gën a rëy <coughs> waaye est-ce que bu may ñaan dama naan yàlla yërëmal àdduna bi yàlla yërëmal univers bi yàlla defalal xéewal univers bi yàlla muccalal univers bi loolu laay wax déedéet damay jël ki nga xamante ne moo symboliser univers bi dans son ensemble et dans son intégralité ma def ñaan ci moom maanaam mooy ma julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam looloo tax Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu indi salaatu ala nabi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi sirri hadil asami ay waay yàlla ci tur yi la ci sa secret tur yu bari yi salli yan maa ngi lay ñaan nga julli bu baax dëgëral maanaam mooy nga dolli xéewal maanaam julli ci yonent bi nag sallallahu alayhi comme ni ñu ko waxoon loo xamante ne ah, maanaam zaat yi ci maanaam mbir la moo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala moo koy def ci anam gu yelloo ci moom mais ñun buñ ko waxee dañu yàlla moom moo ne ñu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi man te mënuñu ko yàlla la dina mun sallu alayhi wa sallam taslima laa ko wax yàlla ak yenn malaakaam yi musuñu dañ te duñu dañ di julli ci sangu-sangu yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu ay eh waaye dee leen julli ci moom te ngeen sërmul ci moom waaye waaye nag munuñu ko lu dul ci ñaan yàlla mu defal ñu ko parce que ñun bu boobaa dañuy ñaan yàlla mu yëkkati darajaam mu doy dolli teraanga ak xéewal ci xeetam bi mu dolli li nga xamante ne moom mooy ak cangam aku taggam aku bàkkam aku kañam ci univers bi ak ci rawatina ci mala ul ala ci assemblée malaaka kay bu ñu ne sall yàlla nga julli ala sayidina ci suñu sang ba nga xamante ne mooy suñu sang ñun ñëpp bi nga xamante ne ñun yàlla daf ñoo boole ba ñu rek bokk ci xeetam xiiwal gu màgg googu moom mu nekk suñu sang mu nekk suñu sang parce que ruuxam mooy kilifa yi suñu ruux suñu ruux ci ruuxam lañ jóge mooy suñu sang ndax jëmmam yëpp suñu suñu jëmm dafa topp jëmmam mu nekk suñu sang tamit ndax moom mooy suñu cosaan budul woon moom yàlla du ñu bind moom mooy alxamidi mooy ki nga xam ne moo dàq sant yàlla ñëpp almahmudu mooy ki nga xam te ne moom la ñëpp gërëm sant ko ci asamaan yi ak ci suuf si sama borom subhaanahu wa jiitu ci sant ko mu dàq sant yàlla yëpp ba pare gën a gërëmu ñëpp moom mooy alxamid almahmud loolu nag mooy baatu muhammad moo tax baatu muhammad la la teg ci way wi tu daal di wax alxamidul mahmud mooy ki nga xam ne moo dàq sant ñëpp mooy al mahmud mooy ki nga xamante ne moom la ñëpp sant moom la ñëpp sant jikko yi mu yore ràngoo ko dajale mboolem jikko yi nga xamante ne dana tax ñu mën a kontaan ci nit gërëm ko ki ko dajale mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu yàlla boole ci ñu topp tànkam roy yàlla yow yàlla xam nga salaatu ala nabi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy li gën a màgg ci jaamu yàlla yi nit ki di def julli bi sallallahu alayhi wasallam moo ci gën a màgg bi ci gën a gaaw ci yóbbu ci sa borom subhaanahu wa mooy yoon tamit bi nga xam ne mooy bi ci gën a jege te mooy surtout salaatul faatih tax mu utiliser salaatul faatih mooy bu ci gën a gaaw bi ci gën a yomb bi ci gën a gàtt pour yéggale la ci borom subhaanahu wa ta'ala waaw kooku amul benn werante salaatul faatihi limaa ughliqa ndax formule bi ni mu tàmbalee allahumma salli ala sayyidina muhammad al faatihi limaa ughliqa naam am na ay martaba boo xamante ne Faatix mi ngi ci comme ni nga wax nii li tax ñu naan al Faatix maanaam moom mooy kii ubbee mais loolu dinaa ci ñëw léegi insha allah bu ma pare Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ndax moom soo jullee ci moom benn yoon yàlla dëgg xalis bi mi ngi ci musnad imam ahmad rahimahullah yàlla ak malaakaam yi dañuy julli ci yow yàlla day julli ci yow fukki yoon malaaka yi julli ci yow soixante-dix fois malaaka yëpp imaginer ñaata milliards malaaka ñu existe ñoom ñëpp buñ jullee ci yow te yow benn yoon rek nga def julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ngëneel googu ni mu rëy ah imaginer nag léegi ma def salaatul faatihi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nee na bu ma boolee nee na dafa génn xel en fait njariñ yi nekk salaatu faatiha dafa génn xelu nit parce que bu ma imaginer cent mille dëkk réew yoo xam ne am nañ cent mille dëkk maanaam ay tribu yoo xam ne benn bu ci nekk am na cent mille personnes yu fa dëkk kenn ku ci nekk dund cent mille fois cent mille cent mille ans yow boo defee benn yoon salaatu faatiha ñoom seen cent mille ans yëpp ñu dëkk ci di julli ci yeneen saa samee ci yeneen i salaatu ala nabi yow boo defee benn yoon salaat faatiha yow yaa leen di ëppale ñoom ñëpp boo leen boolee muy six cent mille fois mboolem yeneen xeetu salaatu ala nabi ah ah salaatu ala nabi moo tax salaatu faatiha incha allah bu ñu jeexalee euh, kii bi dinañ ci ñëw ci ci ngëneel li nekk salaat faatiha ci particulièrement mais mooy li gën a màgg lu nit ki mën a ñaan mais mu am benn mbir moo xam ne léegi laa koy wax ñu bàyyi ko xel mooy su may def salaatu ala nabi su may def salaatu ala nabi mën naa koo def ci yéene lu ne gis na salaatu ala nabi gis na ni mu réyee ba ci su may julli moo tax Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu xadis bu nekk ci sunanu Tirmidhi rahimahullah xadis bu wér la mu ne dafa ñëw ni ya rasulallah kam aj'alu laka min salaati yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam lan laa lay defal ci samay julli maanaam sama partie julli su may julli man ban partie laa la ciy considérer lan laa la la ci jox mu ne ko lu la neex mu ne ko rubu ah xanaa un quart mu ne ko waaw mais soo doolee moo gën ci yow mu ne ko kon xanaa ceer bi mu ne ko déet boo doolee nag moo gën ci yow mu ne ko genn wàll gi mu ne ko boo doolee moo gën ci yow mu ne ko kon trois quarts bi mu ne ko boo doolee de mu ne ko baax na mais boo doolee moo gën ci yow mu ne ko kon lépp sama julli lépp dama la koy dama dama dama dama ciy julli ci yow mu ne ko boo ko defee yàlla dina la fegal sa mboolem problème bi ba noppi sa mboolem yitte yi lay soxlaal àdduna ak àllaaxira yàlla moo la ci taxaw préoccupé loo ko maanaam mooy nit ki bu dee def loolu ñaari maanaa la am maanaa bu njëkk bi mooy journée bi yëpp muy def ay salaatu ala nabi loolu mooy sens bu njëkk bi mooy journée bi yëpp muy def ay salaatu ala nabi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi saa yu amee temps libre rek muy def salaatu ala nabi loolu benn maana benn sens la beneen bi mooy su may julli su may julli ma allahu akbar daal di wax euh, def nu mu tudd duwaawul istiftah allahumma baa'id bayni wa bayna xataaya kama baa'adta bayna al-mashriqi wal maghrib allahumma naqqini min xataaya kama yanqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas allahumma ighfir li min xataaya wal barak wala boog ma ba def beneen façon bu ma neex subhaanaka allahumma bihamdika ta'ala ta'ala ismuka ah, ah, tabaaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa laa ilaaha ghayruka wala yu mel noonu après ma daal di wax. wala wala wala bu ma deful yooyu sax ma daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam daal di commencé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim daal di julli su ma ne su ma demee ba nga xamante ne arrêté naa maanaam tari naa ah, fatiha saar bi ma war a tari bala maa sa gën wax ci suuf allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam daal di waxaat allahu akbar ah def samay sàbbal bala maa pare man allahumma salli ala sayyidina muhammad maanaam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama mouvement yëpp ma julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xadis boobu loolu mooy première sens bi sax ci xadis boobu mooy lu may def mouvement bu ma nekk ma def mu julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah mhm. waaw ah loolu la mooy ni ma la expliquer ni <laughs> boo ne allah xam nga mën nga def du'a ul istiftah mooy ñaan bi ngay ñaan avant ngay tari Fatiha ak saar su ma demee ba nga xamante ne léegi damaa war a tari fa tari nag mais dama koy wax ci suuf duma ko wax ci kaw allahumma salli ma sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam par exemple tari tari tari tari tari tari bay tëj sëgg ma ne allahumma salli ala naa ci yéene wala sax mu jabru maanaam mooy mu mu defaraat sama julli ji maanaam li li ma passé mu rattrapé ko parce que salaatu ala nabi day réparer julli day réparer jëf ju matul surtout salaatu fatiha su ma pare maanaam loolu moom nga def maanaam mouvement boo def nga def Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci rukk sujjóotam yépp ñaari sujjóot yi bu njëkk bi da ci daan def su su sàbbaale fa def ci daan def euh, subhaanallahi xalq subhaanallahi wa hamdihi adada xalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimaatihi déedéet waaw voilà waaw bu loolu la loolu la daan def ci rukkoo bu njëkk bi sujjóot bu njëkk bi ñaareelu sujjóot bi da ci tari salaatu faatiha ñu julli soo bëggee ñaan ñaan boo xam ne day matale lépp mën a def salaatu faatiha rek salaatu ala nabi bu mën a doon nga jul ci yonent bi sallallahu alayhi boo jullee ci yonent bi sallallahu alayhi xam ne ñaan ñaan gu lépp te salaatu ala nabi dañ koy def pour lépp gis nga tey boo jullee ba pare am julli gi lu ci manqué sa concentration manqué ci mais mais waxuñu li nga xam ne da nga koy sujjóotal waxuñu loolu la sa concentration moom manqué sa fii et cetera genre yooyu soo pare soo sëlmalee balaa ngaa wax ak nit ñi nga def salaatul faatih yéene ci réparer julli gi loolu da koy réparer totalement day tax ñu fay la julli gi fay gu mat sëkk comme da ko julli woon ci ni mu gën a kawee ki noonu su ma def salaatu ala bi ma su su salaatu fatiha mën naa ci yéene lu ma neex maa ñaan salaatu fatiha yéene ci masalan yàlla jéggal ma samay bàkkaar day waral loolu da ko day tax yàlla jéggal la say bàkkaar ba salaatu fatiha yàlla gindi ma wala mu gindi samay njaboot da ko indi maa ngi def salaat faatiha yàlla jéggal samay waajur yàlla jéggal leen maa ngi def salaat faatiha maanaam lu yéene boo ci dugal rek yàlla da koy def da koy waral moom mi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi yàlla nga julli ci moom moom sayyidina Muhammad al-Fatih moom aji ubbi al-Mughlaq la tëj salaat faatixe lima ughliqa lima ah nan lañuy wax lima hmm? lima ugh ughliqa du du lima xuliqa du lima xuliqa lima ugh miqat maanaam mooy yàlla nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy ki ubbi aji ubbee li nga xamante ni yëpp dañ koo tëjoon lan moo tëj woon mooy mbindeef yi existé wuñ woon ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci xam-xamu yàlla yàlla xam na ni mbindeef yi dinañ mës a am mais naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne ba yàlla mais amal mbindeef yi daf koo amal ba mu ko amalee ci la ci des doog am kon moo tijji mbindeef yi seenu jëli leen ci ñàkk am indi leen seen ci ci am te parce que ci leeram googu mu amal moom la amalee ñi ci des ñi ci des ñëpp ci leeram googu lañ ay lañ jóge faatax limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaq sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam non mooy faatax limaa ughliqa tamit ndax lan moo tëj woon mooy ngëm yàlla nit ñi xol yi dañoo tëj woon ndax lan kéefir moo ci nekkoon ak bokkaale moom bi mu ñëwee la ko tijji tijji xol yi mais est-ce que xam ngeen ni xam-xam dëgg sax ci xeet yépp façon yépp dëgg dëgg mi ngi commencer avancer bi Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee mboolem xeetu xam-xam yi bi Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee ci la tuma commencer avancer tàmbali bind comme niñ ko waxee mos naa ko mos naa ko wax fii yàggul bind avant nit ñi am daanuñu woon bu amaan benn bindkat ci dëkk bi Lyon dañ ko daan xam dañ naan Lyon am na benn équipe euh, benn script benn waay boo xam ne moom mën naa bind mën naa lire dañ ko daan xam keroog bi naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee ci kaw suuf ba ñu yónni ko ba mu ñëw ci la gaa yi commencé bind ci la tasaaroo euh, kon Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne mooy al-Fatih lima ughliq moom moo tijji li tëj woon yu bare bare bare ci ci ci ay leer ci ay xéewal dafa tëj woon avant moom sayyidina sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ci la ko ubbi mooy tamit comme niñ ko comme ni ko Jawharatul Kamal di wax albarkul asta bi muzunul arbah malati li kulli mutaarad min al bukhuri wal mooy melax bi nga xamante ne moo dóor nuage yu fees dell ak xéewal yoo nga xamante ne ci la képp nga xamante ne day feesal bu bi mu ko dóoree melax bi dafa xar mboolem xeetu xéewal yi ak njariñ yi di wadd di feesal képp koo xamante ne danga kaa taataan moo xam ci géej yi nga bokk mu yeneen ci Yàlla sallallahu alayhi wasallam ak xutbu yeeg ñooñu bokk al awaan yi ci ndab yi nga bokk mooy ci wala ñu ndaw yi nga bokk wala ñeneen lépp luy xéewal xamal leen ni nit ku lu fi waay am ci wàllu àdduna wala ci wàllu allaaxira wala ci wàllu borom subhaanahu wa na xam ne mi ko amee ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amul dara leneen lu ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon mooy al-faatih li maa wal xaatimi maanaam al faatihi al muxlaqi moo tax li maa uxliqa moom la firi moom mooy al muxlaq li tëju woon al xaatimi mooy ki tëj tëj maa sabaqa la woon lan moo jiitu woon yeneen ci yi alayhi salaatu maanaam moom mooy ki leen moo tax ginnaawam yeneen dootu amati sallallahu alayhi wasallam al musra mooy ka ñu tukkil rañaanal mooy ka ñu rañaanal mooy dañ ko tukkil ak guddi xam ngeen naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko ñëpp xame am na guddi goo xamante ne dafa rañaani woon jóge Makka dem baytul maqdis ginnaaw ga mu yéeg ah du dëgg ci dem ci asamaan yi jóge fa yéeg dem ba ca borom subhaanahu wa ta'aala gis moom al mukallami mooy ki nga xam ne moom la waxal moom mooy ki yàlla waxal dëgg-dëgg gis nga yent yàlla Muusaa alayhi salaam sama borom subhaanahu wa ta'aala wax na ak moom waaye wax ji mu wax ak Seydina Muhammad sallallahu moo gën a foofu déjà place yi rek bokkul woon place yi nga xam ne fa lañ wax ak moom rek bokkul sama borom subhaanahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla Musaa alayhi salaam bu daan am ak borom bi subhaanahu wa ta'aala rendez lay dem mooy le mont Sinaï sama borom subhaanahu wa ta'aala yonent bi sallallahu alayhi wasallam fan la dem dafa xotti asamaan yi dem ba foo xamante ne kenn mus faa yegg ngir sa boroom di ko wan ne ko maa ngi la yéege foo xamante ne ngir sa kawewaayu maqaama nga romb ñëpp di dem mu symboliser ni nga rawee ñi ci des ñëpp mu wax ak moom xeetu wax goo xamante ne ba tey ji la mu ca gis ak la mu wax ak boroomam ba léegi ni ñun lu tuuti lañ ci am lu tuuti lañ ñu ci wax xayril xalqi mooy ki gën ci mbindeef sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla ci lu amul benn werante sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa moo la moo gën ci mbindeef yi yàlla yàlla an-nasir mooy aji dimbali alxaq bi dëgg mooy dimbali alxaq yàlla yàlla mooy alxaq du gisoon nañ ko bil xaqi moo ko dimbali jaare ko ci yàlla an-nasir mooy ki dimbali alxaq alquran bil xaq jaare ko ci sunna an naasir mooy ki dimbale al xaq l'islam bil xaq jaarale ko ci jihad yenent bi sallallahu dafa bokk ci spécificité am mooy day dimbali dëgg te di ko jaarale ci dëgg am na ñoo xamante ne dañoo yor idéologie boo xamante ne dëgg la maanaam li ñuy défendre dëgg la bu dëgg mais bu ñu koy dimbali bu ñu waree fexe pour faire triompher la vérité du ñu jaar ci dëgg dañuy jaar ci tooñ pour ñoom tous les moyens sont bons pour faire triompher la vérité Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom melul noonu moom danaan dëgg daal ci dëgg laay jaar pour dimbali pour taxawal ko naasiril xaqi bil xaq aljal yi bay aji feeñ dëgg gu feeñ gu leer nañ lay dimbalee dëgg moom loo xam ne dañ ci mën a duut baaraam ne mi ngi kenn mënu ko wedd leer nañ <laughs> te wa ila siratika al mustaqim al haadi maanaam wa te moom mooy al haadi aji gindee ji ila siratika jëm ci sa yoon al mustaqim bay aji cooworam yallaahu yàlla moom mooy gindi nit ñi di leen orienter di leen jëmee ci l'islam moom mooy ki nga xamante ne képp ku jaarul ci moom doo yegg ci yàlla moom mooy buntu yàlla bi nga xamante ne anta babullahi ayyu imri'in ataahu min ghayrika la yadkhulu yow yaay yenent bi sallallahu alayhi yaay bunt yàlla bi nga xamante ne képp koo xamante ne bëgg nga dem ci yàlla te jaaru ci du de du dugg sayyidna Muhammad sallallahu alayhi moom mooy ki nga xam ne mooy alhaadi mooy gindee jëme ci yoon bi moom moo indi bi te mooy lislaam alquran ak sunna te moom mooy jëmm yoon bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy yoon bi moo tax mooy siraatika kaamil asqam sa yoon bi mat sëkk bi nga xamante ne mooy bi a coowooral bi gën a jub ci boppam mooy yoon bi moo tax ku bëgg a dem ci yàlla xam ngeen nu muy def bu muusee day fexe ba dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci moom bu ko defee moom ci boppam mooy yoon bi sallallahu alayhi moom ci boppam summa topp nag alal aali ci ñoñam jullil ci ñoñam alal aali xaqa qadrihi keem gëddëm xadaran ci gëdd gu kawe gi maanaam gëdd xadar mooy gëdd maanaam mooy bu ne kii xam na kii moo xam sama gëdd nañ koy ci tubaab hmm? kii moo xam sama gëdd ah valeur du dëgg ah wala wala valeur du valeur ah degré du loolu tamit ah ah nañu nañuy làkk tubaab ah ah si si valeur importance dëgg-dëgg gëdd yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dañoo bëgg nga julli ñu ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam xaqa qadri yi kem dëggam kem gëddëm moom wa miqdaari yi ak dayoom al azim bu màgg ba mooy différence entre qadar qadar ak miqdaar qadar mooy bu ñu ko doon ah mooy gëddam importance sax màggaayam miqdaar mooy bu ñu ko doon mesurer ban poids lay yor maanaam nan lay tollu bu ñu doon mesurer waaw maanaam mooy qadri miqdaar azim bu màgg kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam léegi salaatu faatihi secret bu bari ci secret salaatu faatihi foofu la ne mooy day julli ci yenent bi sallallahu lu tolloog gëddu yenent bi sallallahu alayhi wasallam te ànd ak ne gëddu yenent bi sallallahu alayhi kenn xamu ko lu dëgg bi ko bind loolu moom moo tax gis nga tey booy jàng salaatu faatihi doole gu màgg googu nga xam te ne dëgg dëgg da nga julli ci yeneen bi saa saa dëgg dëgg ni mu toll parce que boromam rek ko xam moo tax da war a fas ci sa xol ne kenn xamul gëdd ku dul moom war a fas ci sa xol ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy leer gi nga xam ne moom la yàlla njëkk bind te moom mooy ki nga xamante ne mbindeef bu kawe bi nga xamante ne sallallahu alayhi wasallam moom la sama borom subhanahu wa amal laata muy amal ñëpp te lépp ci moom la jóge dëgg-dëgg sax mooy secret mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam da ngaa war ci sa xol booy sikkar salaatu faatiha boo koy zikr boobu ci bëggee jari ñu dëgg këni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam da koy teewlu ci sa xel wala ci sa xol plutôt sa xol nga teewlu màggaayam nga teewlu ne rëyaayu leer gi ak zikkar bi may zikkar man rek munuma ko dafa fekk ne dafa am euh, leeram moom boo xamante ne yow ci ngay tëbboo maanaam ci ngay branché wu leer googu mu koy branché ci yow moo tax zikar bi di mën a génnee ci yow te doo ci gaañu parce que sinon leer googu attanu ko moo tax xéwal gu mag la bu la yàlla dogalee ci yow nga bokk ci ñuy julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar subhaanallah salaatu ala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi loolu mooy yàlla deseetalu la dara ñu naan kii yàlla deseetu ko dara mooy loolu ndax doole gi nit ki di war a am pour mën a àttan leer gu toll noonu pour mu mën a zikkar loolu leer googu il faut que yàlla dimbali ko tëbb ko ko maanaam branché ko ko bu dee salaatu ala nabi nag boo bëggee mu jariñu dëgg te mu jariñ la danga koy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay teewlu ah? yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngay teewlu mais yaa ngi branché wu ci moom moom moo lay moom ci boppam moo lay moo lay tëbb moo tax maanaam moo tax da war a nattale ne yow moo tax Cheikh Hadj Mara Daraan wax ko ci ci ci Fatiha beneen bi mu mu naan waqaddiran bi annahu al-musalli iz kulluna min nurihi mujalli na nga nattalee booy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam boo def salaatu ne moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy julli ci yow moom mooy julli ci boppam pas yow mais moom mooy julli ci boppam ndax lan mu ne ndax ñun ñépp ci leeram la ñu feeñee moom ci boppam moo tax nga teew teewlu ko di tibbee ci moom maanaam da ngay gis boo paree boo ko defee normalement boo paree après dangay gis ne yow da ngaa recharger wal mais da ngay yi ñu charger wal da ngay mel noonu ah, <laughs> gis nga bokk na ci tamit boo ci bëggee jar ñu dëgg mooy nga xam ne kenn xamul gëdd yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ku dul borom la subhaanahu ba pare nga di ko def tamit te bul ci wut dara lu dul jaamu yàlla nga yéene ci jaamu yàlla kese bul ci wut sax tiyaaba wala baat walla wala nga ci daw mbugal def ko rek ngir yàlla jaamu ko ne moom moo bëgg kuy julli ci yenentam bi sallallahu alayhi wasallam damay julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te kii moom mooy soppe yàlla bi gën a màgg sallallahu alayhi wasallam niki noonu beneen bi nag muy ndigal bu wér foog nga am ci ndigal bu wér boo bëggee jariñu ci pleinement sinon comme niñ ko waxee selon yii ni ñu ko matale ba pare da nga koy da ngay prononcer baat yi tamit articuler ni mu koy waxe jarul yàkkamte Seydi Muhammad ad-Damrawi radiyallahu anhu bu may julli nee na li wane ni nit mi ngi julli mi ngi def salaatu ala lu bari mooy su dee bis bu nekk dina ko def benn yoon ci anam gi mooy dana teewlu jëmm Seydina Muhammad sallallahu ci kanamam mu teewlu ne moom ci boppam mu ngi branché wu ci leer yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax muy def zikar bi yaa ngi dégg ba pare baat bu ci nekk mu di ko wax ak maanaa bi maanaam mu teewlu maanaa wax nañ maanaa bi léegi mu teewlu ko zikkar ko loolu soo ko defee ba mu jeex ba salaatu faatiha bi jeex ba nga yegg ci miqdaarul azim nga def ko benn yoon ci jour bi loolu mooy bari nga li nga koy def mais soo ko dee def cent mille fois par jour te amul benn ci yoon boo xam te ne teewloo nga ko nii mooy ba tey defagoo góob ba bare gu bare la góob ba pare il faut boo koy def tamit nga fexe ba maanaa bi nga di ko xalaat ba noppi ngay fexe ba tur bi tur bi moom salaat faatiha bi nga di ko kii ci sa yaram nga di ko dawal maanaam ngay dawal zikkar bi ci sa yaram loolu entraînement la laaj du nga fexe muy daw ci sa yaram mais loolu moo tax li gën ci zikkar mooy boo xam te ne sa xol moo ko ak sa làmmiñ maanaam da fexe ba li ngay wax sa làmmiñ sa xol bi di ko saisir te ngay gën a def effort sa xol pas sa làmmiñ ah, kon salaatul fatiha da ngay xam ne am na ñetti martaba dafa am martabatu zahira zahir ak martaba baatin ak martaba baatinul baatin martaba zahir bi mooy bi nga xamante ne moom lañ wax nga xam ne benn moom lañ la waxoon ne boo xoolee cent mille dëkk cent mille dëkk am cent mille personnes et cetera loolu martaba zahir bi la martaba zahir bi Euh, fàtte naa wax da bokk na ci da euh, euh, booy def salaat fatiha da ngaa war a fas ci sa xol ne du kaddu bu mindeef créé dafa bokk ci kàddu yàlla yu jiitu yi ndax Seydou Mouhamed al-Bikri radiyallahu anhu maanaam ci maanaa bi muy tekki mooy du waxuñu leen mooy alquran wala alquran la déedéet li muy tekki rek mooy ne du lu nit taalif ilham la bu jógee ci borom bi subhanahu wa ta'ala inspiration la divine inspiration divine bu jógee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mu jox ko Seydou Muhammad al-Bikri radiyallahu anhu nga xam ne def na 50 ans yu manqué yu manqué benn jour yu mu dugg xalwa pour laaj salaatu ala nabi bi nga xam ne moo dajale mboolem salaatu ala nabi njariñ yëpp ci lañ ne mu ñaan ko borom bi subhaanahu wa ta'ala pendant 49 ans ah 11 mois <laughs> ah mu dugg ko xalwa ngir loolu ñu jox ko ko. ne ko sonn gi nga ci sonn moo tax ñu jox la ko waaye ki nga xam ne moo ko war a feeñal <laughs> mooy Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mais yow jox nañ la ko mais nag lim ci amoon mooy amoon na ci droit jariñu ci maanaam zikkar ko moo tax Seydi mais amul woon droit di ci tarbiya waate loolu ñun ñoo ko am ñoo am droit tarbiya waate ci loolu tax euh, mais mais Seydi Mouhamed al-Bikri déglu li mu wax radiyallahu anhu ku zikar salaatul faatihi benn yoon yawmal qiyaamati ñu taxaw ne la da ngay dem safara ñëwal poñe ma ne ma ah zikaroon naa salaatul faatihi sama àdduna benn yoon <laughs> ah te maa ngi nii gaa yi nee nañ sawara laa war a dem wax <laughs> nee na man soo ko waxee ma wëlbati sama borom ndax garanti bi amoon na salaat faatihi ànd ak loolu moom amul woon sax droit ngëneel yu mag yeeg tarbiya yeeg yépp amu ci woon droit six cent mille salaatu ala nabi yi ci des yi ci adduna bi yépp boo leen boolee boo dekere bee zikere benn yoon salaat fatiha loolu lay tolloon martaba zahir bi la lool lii mooy martaba zahir bi mu am martaba baatin bi martaba zahir bi nag moom ci boppam dafa am ay ci biir ay maratib ay martaba bokk na ci li ñuy wax am na ci biir alfatx mooy ubbeeku ouverture illumination am na ci alxatm mooy tëj mooy le fait de clôturer scellé alxatm am na ci biir alhidayat mooy ak gindeeku orientation wala guider plutôt guider mu am ci biir an nasr mooy ak ndimbal le secours mu am nag ci biir maanaam yooyu yëpp li leen boole mooy alkamal mooy ak mat la perfection boo leen boole léegi nañ xool martabatu zahir bi mi ngi génne te lépp nag muhammad moo leen dajale mu ngi ci lépp mu ngi ci turu muhammad boobu ci miim bi muhammad bi ci la xat mu ci la géeju géeju miim googu ci la xat mu génnee liy tëj kolo liy tëjaat tëj di tëj lépp ci géeju xaaji ci la fatxu gi ubbee ouverture illumination ci géeju daal gi ci la hidaaya gi génnee mooy orientation maanaam maam gide voilà gindeeku gi tanwin bi muhammadun ci la ci géej googu ci la naful gindee maanaam gin mooy ndimbal gi le secours boo xoolee nag lépp Muhammad ci la moom mooy alkamal mooy lu mat sëkk la perfection sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xoolal léegi nañ seet bu ma bëggee am orient bu ma bëggee am fatxu maanaam la ouverture sama lépp ubbeeku am illumination ci lépp am ouverture ci lépp damay zikkar allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim lii laay zikkar su ma bëggee bokk ci ñi donn xatmiya bu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ak bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bokk ci dëgg ñi doon yenente bi sallallahu alayhi ci côté boobu bokk ci wiraasa maanaam caractéristique boobu wiraasa gi ndono gi ma bokk ci damay sikkar allahumma salli ala sayidina muhammadin il xaatimi lima sabaqa wa ala alihi haqqa wa miqdaarihi al su ma bëggee bokk ci ñi nga xamante ne damay gindi man ci sama bopp damay nekk koo xam ne damay nekk un bien guidé ba pare ma nekk man sama bopp un guide <coughs> boole ñaar yooyu damay zikkar allahumma salli ala sayyidina muhammadin alhaadi ila siratika almustaqim wa ala ali haqqa qadrihi su ma bëggee bokk ci ñi nga xamante ne yàlla dafa may jox ndimbal ci kaw mboolem koo xam ne dafa may attaqué wala sama noon damay zikar allahumma salli ala sayyidina muhammadin nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaarihi azim su ma bëggee perfection dama naan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaarihi azim <laughs> dajale naa martaba yooyu yëpp ci biir salaatu fatih soo koy zikkar nag nombre yi gën mooy trois cent treize wala quatre cent quatre-vingt-neuf wala quatre mille quarante et un yii ñooy nombre yi 313 wala 489 wala 4041 loolu mooy martabat zahir kooku dañ koy jox taalibe yépp d'une manière générale dañ leen koy jox ndigal inshallah waaw waaw mu am martabatul baatin martabatu baatin ñooñ ba la boo xamante ne dafa gën a xóot loolu zikkaru ruux yi la ruux yi ñii zikkara salaatu fatih mooy martaba boobu kooku tam day laaj ndigal mais loolu tarbiyekat yi lañ koy jox ñii tarbiyewaat ñii ñoom mu am martaba baatinal baatin kooku xulafaa yi lañ koy jox ak ñii ànd ak ñoom spécialement et exceptionnellement lañ koy jox xulafaa yi ak ñuy ànd ak moom martabatu baatinul baatin alhamdulilah zikkar yooyu euh, bokk na ci yiñ ñu jox incha allah euh, dinaa ko def comme ni ma defee yeneen zikkar yi wér du diwaan bi salaat fatiha bi niyat ismil azam dinaa ko def noonu tamit dinaa leen ko kii dix fois lañ koy zikkar ci yéene boobu dafa am ñaan bu ñu koy ja jàng avant euh, ba pare dafay ànd ak sirrul yow may yawmayni ab ñaan la boo xamante ne moo tax bi martabati baatinul baatin kooku kii lañ koy def dix dix fois lañ koy def jeudi nara sax la lundi ak vendredi boo jullee fajar ba pare fi nga sëlmale doo fa jóg. boo jullee pare fi nga jullee doo fa jóg doo wax ak kenn mën ngaa zikkar sa yeneen yëpp avant nga koy def mais doo wax ak kenn avant moom ngay def def salaatu faat def ñaan bi muy àndal zikkar ko bi martabati baatinal baatin mooy martaba boobu noonu imaginer bu dee martabatu zahir bi moo mel ni ma leen wax lan ngay xalaat ci martabatu baatin ak baatinal baatin bi alhamdulillah soo paree mu am ba maanaam léegi soo paree lool ci ngay doog a def sirrul yow may ni ab ñaan la booy jël def ko nii ci sa bët wax ko defaat ni yéeg yëkkati loxo bi nga defaat ko nga defaat ni nga waxaat ko nga defaat ni après nga tëjee ko benn ñaan yépp nga gàtt la soo paree jour boobu parce que sirru la boo xamante ne Cheikh Ahmed Tidiane daan daka amoon nga xam ne ku ko gis lundi jullit bu ko gis lundi ak vendredi day dem àjjana sirru boobu boo ko yore boo ko defee jour bi nga ko def lundi boobu wala vendredi boobu ku la ci gis day dem àjjana ci biir jullit bi ku la gis rek day nga nekk buntu buntu dem àjjana di dox ci mbedd mi ci métro bi ah <laughs> di delloo si di dem dem par gis la dem àjjana ah non jullit ñi jullit ñi ah non aajowul loolu loolu beneen affaire la lii lii lii aajowul loolu te boo koy def mënoo yëgul nañu gars yi maa ngi koy def si mën nga wax ne ren man dama koy def mën nga ne ren man dama koy def man dama koy def altine bu nekk ak à vendredi bu waaw man dama koy def altine bu nekk à vendredi bu nekk ah si si si suba dinaa ko def insha allah altine bu nekk ak vendredi bu nekk maanaam euh, euh, kii la euh, kon loolu yëpp ay zikkar ay mbir yu nekk salaatu faati salaatul faatiha nag bi niyyati ismillahi al azam salaatul faatiha bi niyyati ismillahi al nga xamante ne dañ ci yéene turu yàlla bi gën a mag parce que mais nag yii yëpp dafa laaj ndigal comme niñ la ko waxe yii yëpp dafa laaj ndigal salaat faatiha bi niyyati ismillahi al tamit moom tamit comme niñ ko waxe ci euh, joxewoon naa ko et cetera voilà yooyu euh, moom la Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu dëxëñ fii nii bi muy wax bi sirri hadhil asami doo ko ci dugalaale salliyatna ala sayyidina Muhammad moo tax mu ne rabbun tabaraka ñu bàyyi ba beneen yoon ñu rabbun tabaraka